A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil baqara. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. walamma barazu li jaaluuta wa junuudihi qaaluu rabbanaa afrigh alaynaa sabran wa thabbit aqdaamanaa wa thabbit aqdaamanaa wansurnaa ala alqawmi alkaafiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi ak juróom fukk muy deux cent cinquantième verset bi mu ne walamma barazu bi nga xamante ne nag mooy way ngëm yàlla ya doon ya ñenn ña doon wax naan yée tey de woon fera pas poids de ñun amuñu kàttan de tey yée ci jaalut mi ak soldaaram yu tar yi te te te armé jusqu'au dent te mën a xeex wo léegi nag ña ña nga na xam ne ñoom am nañu yaqin leer seen bu même bu dee bariwuñu ñoom ñu wax ne moom yéen xanaa xamu ngeen ne ñaata kuréel bu ndaw daal di ah gañe kuréel bu mag ci ndigalu yàlla léegi nag bi nga xamante ni tey borom bi tabaaraka wa taala moom de mu ngi àndal te ñoom lay dimbali te ñoom lay jàppali way muñkat yi léegi nag mu ne walamma barazu bi nga xamante ne nii nag mbooloo moo mala ci lañu ànd ak seen roi seen buur Taalut ñu jéggi dex nga ba wax lii ñuy wax léegi nag bi nga xam ne ci lañu feeñ mooy barazu li Jaaluuta wa juluudihi ñu daal di feeñ nii nekk nag ci te ak si terrain boo xam ne ñaari ñaari ñaari kuréel yi nag ñaari armée yi di xoolante di gisante nii comme nañu ko gisa woon ca Badar <laughs> ah ñoom yonente bi alayhi salaatu wassalaam ak ñoom Abu Jahl léegi comme noonu la léegi ñaari armée yi nekk face à face loolu la naan wala ma barazu bi nga xam ne ti la ñu feeñ te génn jàkkaarloo li jaaluuta ak jaalut ne nele yéeg ci kaw ay affaire am nag ho léegi nag armes yi taxaw na de mbooloo maa ngi ko dar laa wax wu les les grands les grands tireurs ngongole gaa yaa ngi wër jaaluuta de ak ñi nga xamante ne soldaaram yu ñàng yi te garaaw xaalu léegi nag gaa yi ànd ak taalut di way ngëm yàlla ya ca waa banu israil ñu ne alayhi salaam rabbana e yow suñu borom afrigh alayna sabra yal na nga sotti ci suñu kaw ta may ñu li nga xamante ne mooy ak muñ waay waay borom di sattil ak muñ de tey wa sabbit aqdamana te nga taxawal te nga dëgëral suñu ndëggu tànk yi tey ba bu ñu daw ci kanamu jaalut mii ñuy gis ak ni muy ñàng-ñàng gaayam yi buñ ñu buñ ñu buñ ñu buñ ñu bu moom tax ñu tiit may ñu muñ ba ñu mën a jàmmarloog moom ak lu mu fi mën a indi wan naa tayal nag ñu dimbali yow boroom bi tabaraka wa taala ala al qawmil kaafiriin ci nit ñi nga xam ne ñoom jaaluute ñii nga xamante ne ñooy nit ñi nga xam ne dañu laa weddi ba pare di xareek say yonent ak ñi nga xam ne ñoo la gëm ñi nga xam ne ñoo la weddi léegi nag bi mu defee noonu le xare bi tàmbali ñu ne pirip tara bi dem laa wax fa hazamuhum suñu borom te saase dafa jàppale gaa yi ndax yaqin gëm yàlla yi newoon ci ñoom mooy taalut ni tuuti tuuti ay trois cents poussières gaa yi nekk ay milliers di dem jaaluut ak seen gan di armée <coughs> gaa yi daal di leen buum fa hazamuhum ñoom ñoom taaluut ak gaa yim àndaloon daal di leen buum bi idnillaahi comme na ko gaa yi waxe woon rek bi idnillaahi ci ndigalal boroom de jàppandalam mag li nga xamante ne ak taxawoom de waqatala ca noona nag ca xare ba ba xare ba tàngee bañ commencé waay di rey ci gaa yi jaalut ya bu bari mu des jaalut nag le plus nag gaa yi xam nga rek comme abu jahlin bi rek nekk ci biir kii bi quoi léegi nag ba mu demee noonu wa qatala Daawud ndekk ci armée Taalut bi am na koo xam ne moom lañ naan Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam temps yi nekkagul woon yonent voilà moom nekkagul woon yonent bala moo doon Samuel voilà comme li doon wax alayhi salaam waaye léegi mais Taalut moo ne woon buur bi léegi nag Seydina Daoud c'était un un militaire parmi les militaires de Banu Israël quoi mooy xeexkat yi tekkiwul ne dañoo yoroon arme boo xam ne tout le temps ñuy entraîner non non non mooy comme rek saxaaba yi doon def. <coughs> alayhimu salaatu wassalaam nga xam ne bu xare jotee kii bàyyi am mbayam kii bàyyi ay ay tëggam ay ay feer yu mu doon def ak i léegi ñëw wuyu si la voilà léegi nag da Seydina Daawud alayhi salaam bi xare bi tàngee nag moom moo àjji généralu yéefér yi muy jaalut moom la naan waqata la mu daal di faat daawudu seydina daawud jaaluuta jaalut moom lañ naan david et goliath voilà <laughs> guerre david et jaalut mooy goliath <laughs> daawud david alayhi salatu wasalaam waqata la mu faat daawudu seydina daawud jaaluuta jaalut de buuram noonu ya abdullah ba mu ko defee nag gars yi moom bóom nañ ne léegi armée jaaluuta bi daal di boobu ñu gañe leen léegi nag <coughs> suñu boroom ne wa aataahu allah moom daawuda moomu nag alayhi salaatu wassalaam suñu boroom daal di koy jox al mulka mooy nguur ginnaaw taalut moom la samp ndax bi mu gañee noonu gars dañ ne ah ki noo ki ki ki faat moom buuram jaalut le grand mi nga xam ne ak ni mu mooy yow gànd ba pare ragallu noo ki ko faat gars yi introniser ko ne yoo non Daawuda mooy nekk buur gars yi def ko te borom bi moo ko def comme ni mu defoon Taalut ah <coughs> nag kon nag léegi nag. <laughs> dafa mu nekk mu ataahu llahu borom bi jox ko al mulka li nga xam ne mooy nguur wal xikma jox ko xam-xam li nga xamante ne mooy prophétie def ko yonent jox ko xam-xam yu yaatu yooyu te te rëy wa allamahu mu xamal ko mimma yashaa'u lu ko soob ci sanata labus yi nga xamante ne nii di defar bu ci wàllu feer waaye di xam li nga xam ne picc bu ñuy wax sax picc bu ñuy kii day xam picc yi li ñuy wax te tamit ak yooyu ko zabuur ak yooyu yëpp defal ko ay xéewal yoo xam ne yu rëy xamal ko loo xamante ne ñu ba ñi ko xam ci jaamam yi bari ba pare ne ko yaa Daawuud bul fàtte ci yooyu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard ne ko yow Daawuud alayhi salatu wasalaam après ñun ñoo la def le vicaire le grand représentant d'Allah yow yaay yow yaa fi toogal borom bi yaa nekkal borom bi ci kaw suuf allahu akbar <coughs> kon nii la demee mu ne walawla dafullah bu dul woon nag jañub nit ñi borom bi jañ gu muy jañ allahi boroom bi am naa annaasa ñenn mooy ñu bon ñi ba'dahum ci lenn li ci bi ba'din ci leneen li mooy ne gis nga yàq kat yi bu doon woon ne boroom bi day ut ñeneen ñoo xam ne te ñenn ñi mooy ñu bari ay jullit la ñuy doon ñoo xam ne yàqkat yi ci kaw suuf ñoom la boroom bi di teg looloo tax bokk na ci li tax mu daal di farataal jihaad ngir ñu taxaw ci ñu seen yàq gi ñu nekk ci kaw suuf mu bañ fee am waaye léeg-léeg bi daf leen di jañe koo xam ne sax du jullit waaye yu bon yooyu la fi am voilà loolu lay wax nii walaw laa dafoon la budul woon jañu borom bi tabaaraka wa ta'ala annaasa nit ñi ba'dahum lenn li bi ba'din ci leneen ñi tey budul woon lool lool moo foo gisee ay ñaari pôle day am ci kaw suuf histoire boo seetloo tout le temps foo doole il faut mu am contrepoids boo xam ne dina am du tolloog moom tout temps mais dina tax yenn caay-caay yi waa ji bëgg a def yenn yi dina ko ci dina ko sóoraale quoi voilà <coughs> loolu la. moom la naan kon nag walaw laa daf'ullahi ba'dul bannaasi bannaasa ba'dahum bi ba'd bu dul woon lool le la fasadatis ardu kononte kon suuf si day yàqu walla suuf si day yàqu ndax yàqkat bu ñu jiitee fii xoolal jaalut mi jaalut mi bu suñu boroom jañul woon jaalut par Taalut ak Daawud alayhima salaatu alayhi salaatu wasalaam mais kon affaire yi day yàqu non mu ngi noonu moo tax it xoolal ñoom Firawna bu ko suñu borom jañewul woon ak Seydina Muusaa mais affaire yi day yàqu xoolal doole ñi mu yoroon waaye xoolal ñoom Abu Jahl nag ñoom Abu Lahab saway yàqu ñoon yàq ñoon ko jañewul woon ak ñi yàq waa Kisra wa mooy Kesroes ak ki nga xamante ne le grand César byzantin bi fi ne woon di yàq Héraclius ak gaa yooyoog ñoom Muqawqis ñooñu seen yàqu goog bu ko suñu boroom jañewul woon ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon addina bi day yàqu wayow kon nag affaire yaa ngi noonu le mo <coughs> mu ne budul woon lool kon la fasadatil ardu konoon tegoon suuf si dina yàqu de walakin allah waaye boroom bi tabaraka wa taala zu fadlin mooy borooru ngëneel alal alamina ci kaw mbindeef yi nag mooy ki nga xam ne ah moo leen di yénkiwal di leen defal ay xéewal te tamit le fait que muy préserver mbaax gi ci kaw suuf lu mais looloo tax àddina bi ama ah, moo tax yonente bi alayhi salatu wassalam netta aj gis nga alaaxira ah, yawmal qiyaam bi la gaay wax du taxaw mu fa am na ci kaw suuf ku naan allah allah allah allah allah allah fekk am na kuy wax loolu àddina bi du taxaw te nag yéegéer yi sax kooku lañ fi war a jële parce que moo tax ñun mënuñoo dund ni mu ni mu ware alors que xamuñ ne gis nga ñooy ñu fi jóge woon àddina bee tukki loolu nag moo tax ñu xorom ne gis nga loolu muy jañe ñu bon ñi di leen ko jañe ñu baax ñi wala sax léegi ñoom ñoo xam ne baaxuñu waaye ñu leen koy jañe ñële voilà léegi loolu ndax moo tax yonent bi saa saa am na yoo xam ne ay yéeféra ko doon jàppale xoolal wa id atab nu adiyin kaana jaawirahu xayral jiwaar yi keroog buñ jógee Taif kan moo ko nangoo fat mu amul kenn Euh, kii la al Mut'im ibn Adi te ci paawu yéeféru Makka yu mag yi nga xam ne dafa dee nekk yéefér baayu Seydina Mut'im ibn Adi magu Tu'aymat ibn Adi miñ faate woon Badar <coughs> waaw kooku noonu euh, al mais moo moo moo yiiroon yonent bi alayhi salaam bi mu Taayif ba tax waa waa Makka laalatuñu ko mu woo dooma yi fukk ñu wër Kaaba gi yot seeni jaas yi ne ñun yëgal def tawaaf ba pare wégal waa Quraysh ne man al Mut'im maa yiir Muhammad mi même bu dee gëwmale miy waxaa ah, maa ko yiir kenn du ko laal kenn du ko def dara looloo tax mu mujj dem këram ah. kon nag affaire baa ngi noonu la daf wallahi annaasa ba'dhum ala ba'd bu dul woon lool mo gaa yi yàq suuf si waata xamuñ ne borom bi tabaaraka wa taala dhul fadli fa dhul fadli mooy borom gëneel gu rëy alal aalamiina ci kaw mbindeef yi mu ne tilka aayaatullah lii nag ma leen fi nettali nettali uruf yooyu la mbooloo yooyu ci banu Israaïl waaye it ci waa ñii nii ci Taalut ak ki nga xamante ni nii mooy Jaalut ak Seydina Daawud ak seen yonent ba fa jiitu bi ne woon alayhimu salaatu wassalaam mu ne tilka loolee aayaatullahi mooy mandargay yàlla yi de natluha moo la ko jàngal di la ko ñoo la koy jàngal natluha alayka ñoo la koy jàngal yow Seydina salaam bil xaq ci dëgg wa innaka te dëgg-dëgg yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la min al mursalin bokk nga dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne man maa leen yebal maa leen yónni man borom di tabaraka wa taala léegi gis nga fii nii fii la juz numéro 2 fii la doon jeexe ci laay bii nii muy 252 bi